nahyuhu alayhi salaatu wassalaam an ribal fadli gis nañ ni dafa tere woon ribal fadl léegi mooy riba bi nga xam ne mooy alfadlu dafa teg ci ngënalante même produit la mais dañoo gënalante léegi léegi pour gàttal pour gàttal ndax euh, euh, lii nii moo tax sànq mooy hésiter mais foog naa on va essayer de quinze minutes yu ñu dese ñu tënk ci affaire bi ndax riba kese wax ci riba xam nga riba du ribal fadl kese moo am riba premièrement même lan mooy riba riba ci ar ar ar ar ar ar ar ci langue mooy az mooy ak yokk moo tax rabaa yarbu ida zaada wanama araab yi wana ne rabaa rabaa mooy yokku na rabaa al amru wala raba shay'u mbir mi yokku na mooy ida zaada bu yokkee wanama muy ku muy muy muy muy bari voilà moom la alxuraan naan an takuna ummatan hiya arba min umma ay peuple hiya moom arba mu nekk peuple loo xam ne hiya arba mu ëpp ay nit min umma ci beneen voilà loolu mooy ci wàllu langue moom ngay di wa ida wa tara al arda hamidatan fa ida anzalna alayha al ma'a ihtazzat wa rabat voilà ak bi naan yéen nit nga xam ne kii lépp lu ngeen kii li li li li yar bu wala li tar bu loolu loolu ngir muy wokk walla mooy yokk ak ziyaadatu ci sharia nag buñ la nee riba mooy ay yokk ci mbir yoo xam ne yu la mooy ak yokk koo xam ne moom la kiy def ci mbir yoo xam ne yu spécifique la léegi dafa am riba nag ci boppam dafa ab ñaari parti alhamdulilah ah maa ngay nero gëmmentu de ñu de yéeme na moom insha allah mooy dafa am ñaari affaire mooy riba ci li gën a siiwee ribal fadli ak ribal nasiya ribal nasiya nañ ko njëkke ndax moom du lu ñuy traité fii bu baax ndax bi bi yonent mi aleyhi salaatu salaam xaraamal keroog xaybar mooy ribal nasi mooy ribal fadli dinañ ñëwaat ci loolu alhamdulillah rib ribal ribal fadli non ribal de moo mooy dugg nuaas gëmmeentu je sama nelaw yooyu doyul yaa yaakaar kon ri ri ribal ri ribal nasiya ribal boo xam ne bu waa jaahiliya xamoon bu baax la mais bu ñu xam ñu nit ba léegi mooy la période anté-islamique ñu ñu ko xamoon nañu waaye ñu nit xam nañu ko mooy la riban na si amooy bokk na ci exemple yi ndax du benn ki façon kese du benn façon naa la jox deux façons yoo xam ne bu mujj bi ñu bari dañ koy neenal alors que boobu noonu ci la exemple riban nasiya an mu mooy tekki at taxiir mooy yéex a mbir voilà mooy yéexe ah mooy nit ki day day lebal nit xaalis wala bu am lu ko lebal mu ne ko euh, comme monsieur A daal di lebal monsieur B lebal ko quinze mille euro wala cinq mille euro wala dix mille francs CFA mu ne ko tay la lan tay lan tay lan le vingt cinq juillet mardi vingt cinq juillet deux mille dix-sept alhamdulilah mu ne ko léegi yow tey laa la lebal le 5 bii di ñëw le 5 kii euh, août juillet août août le cinq août lebal naa la ba le 5 août nga daal di may fay le 5 août waa ji ñëw a ah, mu am ay gàllankoor ba manula fay waa ji na ko fay ma monsieur A ne monsieur B a ah, le 5 août laa la waxoon le 5 août jot na léegi fay ma sama xaalis mu ne ko. Euh, dama toll ci diggante di dama nekk wax dëgg ay xat-xat fan yi mu ne ko ah wala yaa possibilité ma yokkal la azidu ko fil ajali wa azidu ni wa azidu ni fil ajr mooy mën naa la may répit moo ko tudde répit sax loolu du répit naa la yokkal délai bi ba le mais bu ma la yokkalee ba le 20 août boo may fay doo ma fay 15000 wala 5000 wala 10 000 francs danga may fay quinze mille francs walla vingt mille euros waa ji ne waaw lool mooy riban nasiya loolu dafa xaram ndax lan zidni fil ajali aziduka fil ajr wala aziduka fil ajal te zidni fil fil ajr loolu lépp dafa xaram loolu la booy bépp transaction boo gis mu mel noonu lewal naa la lang may fay day mooy day mooy temps bi moo ci joué il suffit yow bu bu heure joxe ko jotee manoo ko fu ma la yokkale danga may yokkal même bu dee zéro virgule un centime la loolu dafa xaraam hada riba nasiya léegi benn exemple nga beneen beneen façon riba an nasiya ba léegi beneen riba nasiya boo xam ne gaa yi na ne yow nag saa yi fii mu ne nag dangaa bëggateen di problème rek comme ni nga koy defe saa yi fii mu ne <laughs> léegi dëggul <laughs> mooy <coughs> waa ji euh, lu ma doon waxati sax subhaanallah bon fàtte naa li ma doon wax lan laa doon wax damaa foog ne Alzheimer damay yoot laa yaakaar wala sama nela sala sama gëmbeen duggee ma jàpp euh, riban nasiya lan laa wax benn bi waaw wax naa bu njëkk bi bu njëkk bi mooy waa ji azi zidni fil ajali aziduka fil ajr aziduka fil ajr beneen bi kon mooy ala ah, voilà ñëwaat na ñëwaat na alhamdulilah mooy waa ma ñëw ci boutique bi exemple laay joxe ma ne ko jàllo en général mooy Sénégal jàlloo ciy jaay comme que en général tukulóor la doon doon léegi nag wolof yaa ngi ci biir ma ne ko damaa bëggoon nga wecc ma cinq mille laa bëggoon nga wecc ma jàlloo ne ma ah yoruma weccatu cinq mille de waaye yor naa quatre mille nga ne ko baax na jox ma quatre mille yi nga téye cinq mille yi ba nga am ko walla walla téyeel ma dem te ñëw bu ma demee ñëw après ma jox la loolu noonu ribaa la waaw hada riba ma taxaw nii ne la mais sawaay yow sama xaalis bi xanaa dooma ko fay boobu ba léegi nga ne ma man est am nga mone nga ne ma sàng nàngam laa yor moom mu ne la léegi kon am ma jox la lii waa ji daal lay wecc ab boobu lu muy jaay nga jënd ci moom mu mu mu des wala nga ñëw sax jënd dara jënd dara waa ne la fay ma après nga ne ko xaaral ma wàcc ma ma jëli kii bi ñëwaat déedéet loolu it du dox loolu it minar ribawiyaat baaxut bon nga ne lan mais yow boutiquier bi ma ñëw ma ne ko mu jaay ma ma ne ko xaaral ma dem ñëwaat am lu ma ko jox wala mu wecc ma mu may wecc matalul walla sama xarit bi di ma wecc ma ne ko xoolal euh, bon man li ma yor matul ma koy wecci moom moom mu ne manoo loo yor noon ma ne ko man non 3000 laa yor mu ne ma jox ma 3000 yi ma gis jox ma 3000 yi nga jox ko moom mu jox la 5000 ne la maa ngi dem kër gi ñëwaat loolu noonu mina riba loolu baaxut yii nii xam nga lu siiw la yii nii yépp dafa xaram baax na voilà léegi xablatullah riban nasiya ndax lan mooy ne affaire bi dafa waroon a nekk mooy euh, comme comme ki leble ki leble leble ba pare di ko teg ci ci bi nu mu tudd euh, ci ci ci ci ci mu tudd waaye di ko teg ci ci ci ci euh, li la waaj yi jox ne bu ma joxee boo ma bu dee fayoo ma ma yokkal la ci affaire bi non loolu noonu lan moo tax man da nekk ma yokkal ma ma yokkal la dele nga yokkal ma kii bi mooy loolu noonu parce que yow dangaa bëgg jouer ci temps ngir lekk sa alalu mbokk ci loo xamante ne tegoo ko ci yoon te ba nga koy jox dara li nga ko doon jox lenn kese la woon mooy la nga ko joxoon bu lay fay loolu la lay fay voilà waaw léegi ginnaaw riba boobu léegi nag ribal fadli mooy riba bii nga xam ne walla alay saar saar dal di tere keroog Xaybar te boobu moom lañ gis moom la wax ki nga xam ne moom loo ko doon liggéeyal Xaybar te waxoon na ko Seydina Bilaal comme ni ne ci Saxiixayni bi mu ñëwee indi tàndarma ju rafet yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko ak kullu tamri Xaybara hakada Bilaal bu la ko waa yow bi Bilaal radiyallahu waaye est-ce que tàndarmay xaybar yépp hein tàndarmay xaybar gi yépp nii la mel mu ne ko déedéet ñun man damaa yoroon jaari saa ci ba yoo xam ne basse qualité la moom laa jël daal di koy weccoo ak tàndarma ji nga xam ne qualité bu ba bu ma bu kawe bi la mu ne ko awwe awwe aynu riba ne ko sori ne ko loolu loolu bilaal xanaa xamoo ne loolu noonu mooy mooy li nga xam ne mooy mooy riba bi suñu bi bi borom bi tere waaye ki nga xam ne moom la yónni woon muy kii nga nekkoon l'administrateur de Xaybar comme niñ ko woon ci saxiix imaamul Buxaari rahmatullah alayhi lu mel tamit la waxoon muy xadiis na euh, ki Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne istamala anna rasulallahi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 thumma bta' bi daraahimi janiba kon Seydina Abu Saïd ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhuma ñoom ñoo soloo xadiis bi lan la sëñ bi waxati wal wasabu nasabu zal qawlul mufiid axrajahu shaykhaani an abi saciid wa an abi hurayrata haadaani qad saaxabaahuma rida rahmaani loolu la Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu wax ci Masaalikul Jinaan wan wal wan wal wasabun wan nas wal wasabun wax oh wala wax naa ko sànq mu ne daal wal wasalun am na lu wax oh lu fàtt lu tax mu fàttor mu ne daal qawlul mufid axrajahu shaykhaani an abi sa'id wa an abi hurayrata haadaani qad saaxabaahuma ridar rahmaani fekk dafa am benn benn baat bu mu doon kii mu ne loolu mooy tekki lii mu ne dal qawlul mufid wax ju am solo ji axrajahu shaykhaani ñaari sëriñ yu mag yi ñoo ko solo muy imaam al buxaari ak imaam muslim ibn al hajjaaj rahmatullah alayhima an abi sa'id jële ko ci seydna abi sa'id al xudri wa an abi hurayrata ak jële ko tamit seydna abi hurayra mu ne haadaani ñaar ñii ma tudd muy Seydina Abu Sa'id ak Seydina Abu Hurayra haadaani qad saaxabaahuma rida rahmaani yal na qad dëgg-dëgg saaxabaahuma mooy mu ngi ànd ak ñoom rida rahmaani ngërëmu buur yàlla mu fees dell jërma mooy radiyallahu ta'ala anhu te loolu mooy ngërëmul yàlla mu ngi ànd ak ñoom mooy ñooñu tuuf nañu ngërëmul suñu boroom voilà ñoom ñaar ñoom ñoo solo affaire hadis bii nii abi sa'id wa an abi hurayrata haadaani qad saaxabaahuma rida rahmaani mu ne kon waaw kon seyna imaam al buxaari kon xadiis bi seyna abi sa'id al-xudri ak abi seyna abi hurayra radiyallahu anhuma ñoom ñoo ko solo mu ne anna rasulallahi ken ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam istamala rajulan ala xaybara dafa chargé benn waaye ngir mu koy nekk administrateur am di ko liggéeyal foofu la Xaybar buy toppatoo mooy l'administrateur de Xaybar wa dafa jaahu bi tamrin janib mu indil ko tàntarma ju ju rafet waaye ah boo xamante ne nag bii de de haute qualité la ah. léegi yonent ma nay saat saam ne ko ak kullu tamri xay kullu tamri Xaybar hakada ne ko tàndarmay xaybar yëpp lii la nii nii la mel mu ne ko laa yaa wallahi ya rasulallah waat nañ ko ci yàlla yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam melul nii de ñun dañuy jël as-saa mooy saa dañuy jël saa mooy ñeenti mudd min hada mooy ci tàndarma ju mel ni dañuy deman dañuy jël lu tollook ñaari saa joxe ko ngir mën a am lu toll nii saa benn saa deux la ñuy joxe wala ñett ngir mën a am benn mu ne ko laa tafaal bul defati loolu bay bi'il jamaa bi darahim sa tàndarma jooj nga xam ne danga ne qualité baaxul radi la dafa wàcc basse qualité la jaay ko ba am ay dërëb ba ba weccoo ko xaalis su ba ginnaaw gi ibta bi dara nga jënd utiliser xaalis boobu noonu nga xam ne moom nga amee ci tàndarma ji nga jaay bu ko defee nga jënd ci tàndarma ju baax ji nga yor nii kon loolu la ñuy def léegi kon ci loolu la la xaraamale kon riba al fadl léegi bu li leeree léegi kon gis nañ fan la ko niñ léegi lan mooy riba al fadli riba al fadli mooy damay jël ñaari mbir yoo xamante ne ni Hm? ñoom ñoo bokk ñoom ñoo bokk ñaari paire genre genre voilà genre jeans loo xam ne benn lañ ma ñëw di ko bëgg ko échanger ak diw mais may gën a ci mbir mi ne sama bos moo ëpp doole sa bos kon yow bu may weccoog yow yow bi may danga may jox lu ëpp li ma lay jox ci naka mooy ci même loolu noonu ma jox la ci lu ëpp li nga may jox wala boog ma jox la lu tolloog li nga may nga jox ma lu tolloog li ma lay jox mais nga tegal ma ci xaalis wala nga tegal ma ci ak kër wala nga tegal ma ci ak garab wala nga tegal ma ci ak satala wala nga tegal ma ci leneen luy wane ne